lu tax bu dee ne soloo ko ngir réeréeru garaawul parce que Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ci boppam yonent bi sallallahu alayhi da ko doon ba mu koy wax mu ne ah man de léeg-léeg sama lox sama kii bi tuwéy ci sama isaar bi di di di di wadd ma koy dab dabaatal mu ne ko yow yow bokkoo ci yow defoo ko li nga xamante ne mooy xuyala am ñu ne kon loolu day wane kon mbir mi fi ñu ko bañe lenn la mooy ki nga xam ne da koy def ngir puuk réew loolu nag déggin boobu nga xamante ne eh, résumé eh, li nga xam ne moom la ñooñu wax la ñenn ñi nag d'accord mais mu ko moo tax imaamul Haafid Ibn Hajar mu ne ah <laughs> mu ne nag gis nga wa yustafaadu min hadha al-fahm gis nga compréhension bi yaay Ummu Salama am dañ ciy jàngee ne at-ta'aqqub ala man qaala inna al-ahaadiith al-mutlaqa fi euh, az-zajr an al-isbaal muqayyada bi ahaadiith al-ukhra al-musarraha bi man fa'alahu khuyala mu ne lii mooy li ma la wax sànq te imaam an-Nawawi loolu la dëgëral ci al-Minhaaj rahimahullahu ta'ala noonu la ko waxe ci gàttal en résumé ne loolu kon loolu la day xaram ci ki ko def ngir lu mais ki nga xam ne dafa ko ngir réeréelu loolu dañ ko si mu ne nag lii hadis bi compréhension bi ci yaay Ummu Salama euh, am day remettre en cause wax jooju waaw day ñëw ci ginnaaw wax jooju ne ah attention seen wax ji seetaat leen ko wax jooju mooy lan innal ah ne innal ahadith al mutlaqa hadis yi nga xam ne dañoo joyal fi zajri di jajj waaw di jajj minal isbaali di wax gravité wu tamit wax ay tëkku ak yi nga xam ne mooy dal ci ki nga xam ne day buubal ay yére muqayyada ñu ne xadiis yooyu di tëkku di tëkkoo ku def loolu dañ koo tënki di ahadith al ukhra ci yeneen xadiis yi nga xam ne daal musarraha yi nga xam ne dafa ñëw di leeral bi man faalahu xuyalaa ne loolu mooy tëkku boobu day dal ci ki nga xam ne da koo def ni réeréer wax naa la ci léegi liu Seydina Abu Bakar bi wax naa la xadiis bi ñu nekk bataran la wax yooyu nag mu ne qaala an mu ne al imam an-Nawawi nee na rahimahullah yaqtadi al ahadithu fi taqyidi hadha al jarri xuyala ah, yaqtadi anna tahrima muxtassun bil xuyala wa wajhu ta voilà mu ne taxaw <laughs> imaamu Nawawi mooy mu wax li ñu wax sànq ne loolu day wane ne kon xadiis bi kon eh, di wax di tëkku noonu kuy buubal ay yéreem loolu mooy ki ko def ngir réy réylu waaw mu ne waaye wa wajhu ta'aqqubi léegi nag wàll wi nga xam ne ñi ne ah wax ji jar na seetaan wax ji imaamu Nawawi wax ak ñi ànd ak moom rahmatullah alayhi ak ñi jiitu woon di ko xalaat di ko wax loolu jar na seetaan mu ne wàll wi ñuy seetaate affaire bi fan la an law kaana kadhalika bu deme woon comme ñoom nii ñu ko wax lama kaana fi istifsaari ummi salama an hukm an-nisaa fi jarri duyulihinna maana kon yaay ummu muy laajaat yonent bi saa saam di ko leerlu waaw istisfaar mooy leerlu ci ak tey jigéen ñi ci buubal ñoom bi ñuy buubal seen seen seen catu yére yi loolu doon woon am maanaa waaw doon woon am maanaa kon dina ne ñun ñëpp nañ ko def te daa yonent sallallahu alayhi wasallam xam ne ne soxnaan yi defuñu ko ngir réeréelu waaw kon lu tax moom mu laaj parce que mooy buubal bi kese la xam ne loolu moo baaxul xuyalaa bi nag dañ koo tudd ngir xam ne loolu da ngay gine garawati waaye même bu dul xuyalaa loolu baaxul waaw yaa ngi gis mu ne kon lool la bal mu ne li am bades fahimati zajra anil isbali mutlaqan sawaan kaana an maxi an muxayila ah al muxayila am la waaw mu ne li am ba yaa umu salama te ñoom ñoo fekk waxu yonent bi alayhi salaam ñoo gën a xam waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ku dul ñoom moom dafa comprendre que ne ma ne tëkku gii yonent bi alayhi salaam wax dafa joyal ñépp ci yem nga wàcce di buubal moo xam da ngay réyréelu ak réyréelu ko moo ci yem mu ne looloo tax moo xam waa ji nekk koo xam ne day réyréelu ndaw si wala réyréeluwul waaw fa sa'alat an hukm an-nisaa fi dhalika mu laaj mais attey jigéen ñi ci façon mooy di buubal yére lihtiyajihinna ila al-isbal min ajli sitril awra ndax ñoom dañoo soxla aajo woo di buubal seen yére yi tuuti parce que dañoo war a muur seen awra yi li anna jami'a qadamiha awra ndax mboolem ndëggu tànk tànku soxna si jigéen bu nekk loolu lépp awra la waaw moo tax waxoon nañ la ko fi bu njëkk waxoon nañ am na xadis bu gisoon ñu ko doon wax naan erreur bi nekk ci euh, bon ñun en général nga dégg yenn ustaas yi bu ñuy sara euh, Laxdari yu ñëw biñ naan jigéen léppam awra la li wax ñoom ñenn ñi liñ ciy yokk boroom Laxdari waxu ko waaw xar kanamam ay tànkam ñoom ñoo ciy dugal ñenn ñi ay tànkam waaw alors que loolu noonu dañ ko war a muur moo tax jigéen bi muy julli da koo war a muur soit mu sol loo xam ne dafa gudd ba ca suuf du feeñ wala mu sol ay kawas waaw mais boo koy wax ñenn ñi nag nga leen koy wax ñu naan man nii laa doon jullee après <laughs> yow yeneen tubaab yi daal lii lii imaamul Ibn Hajar laa di wax nii. parce que dañoo yàgg gis noo xam ne demewul noonu moo tax mbir xam-xamu diine kenn du ko xam ne ak nan sa pratique religieuse que nit ñi lii laa fekk ñuy def déedéet da ngay jàngi laaj lan la ci yonent bay saasaam nan la ko doon defe waaw waaw moo tax nit mën na jàpp jàpp doo xam ne kenn du ne lim jàpp baaxu na mais jàpp yonent bay saasaam moom defe waaw te bari na nit ñoo xamante ne nii surtout ci ñun dinañ jàpp seen jàpp baax raxas nañ fi ñeen wax raxas nañ seen xar seen seen seen seen xar kanam yi seen baaraamu seen coon seen cati baaraam yi ba ci seen cooncu yi masaa nañ seen bopp raxas nañ seeni tànk kenn amul loo ci wax baax na loolu la boroom bi wax mais ni ko yonent waaye sa sam doon defe bari waane ci ñun ñoo xamante ni boo leen gisee ñu jàpp njàpp gii nii ñu jàpp yonent waaye sa sam doonu loon jàppe te ni mu jàpp mooy gën te moom la ñu borom bi royloo waaw moo tax loolu en tout cas te fii c'est grave parce que yow boo fi wanee yenn yi loolu su julli mooy yàqu waaw yow yaa ngi julli en tant que jigéen sa tëstam bi di feeñ waaw ñenn ñi moom li ñu sol fii lay yem mooy ci ci ci ci ci ci saaq bi nisfu saaq waaw <laughs> mooy yeel bi yeel bi di feeñ yow sa julli yàqu na yow sa julli yàqu na waaw te loolu lépp lu ko andi mooy càggante gi sol loo xam ne dafa kii wala sol yére bu wolof boo xamante ne nii tuuti ci saax bi ci côté euh, yeel bi la yem wàcc na ba foofu mu ne loolu doy na ko muuru muuruwaay goo xamante ne non seulement loxo yee gi feeñ ah avant bras yi fi doole gi nekk wala foofu bu ko muuree it quoi euh, loxoom bi lépp a ngi feeñ mu ne mu ngi julli doq gi feeñ dënn bi feeñ kooku julliwul day foofu waaw kooku julliwul day foofu parce que loolu da koo war muur te loolu condition la ki mooy sitrul waaw bu dee ne man na ko te jàppandi te moom man na ko am na lu mu ko defe mais sauf que leen di wax ñu naan la bon man nii laa ko gisee nii laa ko doon defee waaw après waaw awalaw kaana abaa'uhum li alxuraan wax ne boo leen di wax ñu naan non ñun daal nii lañ fekkoon suñu bàyyi quoi waaw nii lañ fekkoon suñu bàyyi te nag nekk fi moom di def leneen loo xam ne daa wuteeg suñu bàyyi moom liñ nekk woon xam nga loolu day xaw a yéeme laa ko fekkoon borom bi loolu du ci dara waaw alaw awalaw aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun waaw beneen bi mu ne la même chose wa idha qila lahum ne ittabi'u ay eh, kaay leen ma anzala allah kaay leen topp li wax yonent bi alayhi salaam mu leeralal ñu ko te loolu yéeféri la doon wax wala yaadu billah léegi nga gis jullit ñoo xam ne du doxal ni yéeféri doon def yow neewoo ko kañ def leneen ah kañ def ni ko yonent si alayhi salaam jàngale ak li mu jàngale parce que yenn yi même bu dee affaire sopp la am na yoo xam ne moom boo ko defewul ni mu ko defee day yow sa li ngay def du baax comme li ñuy wax nii boo fi ñëwee di julli en tant que jigéen sa doq gi di feeñ sa óo def benn demi boo sëggee loolu la di sa karaw yi di feeñ sa kii di feeñ mais yow sa julli moo baaxul parce que da ngaa warul a muur sa awra te man léegi mu ne bu leen nee leen koo ci wax loolu sa soxna si ah yow de nii nga jullee de wala nii booy julli non da teg ci dara parce que lii nii lan la wax mu lay tontu comme li yéeféri doon wax wala yaasu billah wa iza qila lahum bu ñu leen ne topp leen maa anzala Allah li yàlla wàcce qaalu bal nattabi'u maa alfayna alayhi abaana eh, ñun dañuy topp li nga xam ne ci lañ fekkoon suñuy baay yéen da ngeen a gën a xam suñuy baay ñu naan ñu ngeen naan kaay leen li yàlla wàcce da ngeen a gën a leen leen gënoon a xam ah suñu borom ne mais awalaw kaana abaa'u mais ndax seen baay yi dañoo nekkul woon laa yaqiluuna doon ñoon xalaat shay'an dara wala yahtaduna gundee ko parce que nit moom doon ñoon xalaat di commerce di mën a wax ak nit ñi am xel déedéet mais bu dee dañu réere diine mais lan la mooy kooku du xalaat walakin aktaran nas la yaqulun du ñu xalaat mooy da ngaa foog ne waa ba ci euh, astri ci weer wi yooyu yooyu kooku du xalaat dina xalaat mais du xalaat boobu lay wax xalaat bi koy jariñ di ko yóbbu ci boromam moom la ko boromam xaj walaa yahtaduuna te gaa yi lu waaw waaw moo tax beneen bi wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allahu wa ila ar-rasul qaalu hasbuna ma wajadna alayhi bële ci suuratu baqara nekk bii maida waaw suñu borom ne mi awalaw kaana abaa'uhum la ya'lamuuna shay'an wa la yahtaduun mais buñ leen ne ta'aalaw ñëw leen ilaa ma anzala allah ci li yàlla wàcce te li mu wàcce yonent bi alayhi la ne yow yaa koy leeral dañoo wàcce ci yow sunna ngir nga leeral nit li nga xam ne moom lañ wàcce ci ñoom ci alquraan yonent boobu di leeral ñu ne la ñëwul nga naan non man moom man moom saa yi li li li diw di def doy na ma alors que yow diw li muy def dafa wuteeg yonent bi saa saa di def waaw buñ leen nekkaa leen topp li yàlla wàcceeg ndawam bi xaalu ñu naan xasbuna doy nañu quoi maa li nga xam ne wajadna alayhi mooy alfay naa bële moom lañ fekk suñu bàyyi aba ana suñu borom ne muy awalaw kaanu abaaw xanaa seen bàyyi dañoo nekkuloon ñoo xam ne laa ya'lamuna shay'an na nekk jullit ñu xame ko ci diine mais ñun ñi ñu gën a xame ci diine ñoo gën a nekk lambda gaa yi ñu jàpp ay sëriñ ñu ci bari ñoo la gën a yéreere diine xamuñu ci dara waaw lu dul seen maama diw ak tamit di jouer l'autorité boobu mais ak wóor na laa wax loolu ñun ko xam moo tax képp kenn du leen laaj xam-xamu diine mukk dinañ waxtaane tool yi mbay mi commerce bi nangam ak nangam ak waxu daanu yooyu waa keroog kay sëñ bi o keroog moom añu moom moom moom moom moom wax yàlla yàlla yàlla la yàlla fay suñu bekkoor ba ba nga ñaanee la nàngam la taw nàngam ak nàngam waaw waaw moom kay moom boo ñu wane ñaanal ci nangam bi yooyu lañuy ñuy waxtaane mais boo nee ah kenn taxaw ne man de daa am lu ma doon laaj dama doon julli fàtte ne xaw man léegi fan laa yem ñetti rakk la woon timis xamatuma fu ma yem man laay def xaw ma ci ñaareelu rakk bi wala ñetteelu rakk bi wóor ne yàlla laa wax bari ci ñoom mënuñ la moo tax ci saase la la taalibe yi di fa eh, te pourtant bi ay heure ñu ngi fi toog di waxtaan dérangé wul kenn mais ba laa laajee diine lañ ne non suñ bi daa jàpp après ñu yëkkati jotaay bi lu tax parce que ñoom xam nañ ne xamul dara waaw awalaw kaana abaahum laa ya'lamuuna shay'an même bu dee ne seen baay xanaa dañu nekk ñoo xam ne xamul dara wala yahtadun te gindeeku ndax xam-xam mooy gindi jaam bi waaw xam-xam jëf yéene kese du doy yéene day tegu ci xam-xamu alquran ak sunna ngir mu baax. sinon bu ci teguwul say bërit ngay am te ni nga amee bërit loolu la keneen amee bërit gu wuteeg sa bërit te mbir yu du demee noonu mbir yi ci xam lay jaar waaw damay woote qul innama ad'u waaw qul hadi sabili voilà waxal ca suuratu yuusufu alayhi salaam sama yoona lii di jëm jóge ci yorooru borom bi di dellu ci moom ad'u ila allah damay woote jëme ci ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ittaba'ani ak képp koo xamante ne ni moom moo ma kon nag mu ngi noonu basira xam-xam bu leer ci ngay doxe moo tax loolu c'est tellement grave ñu lay wax yow en tant que femme wala góor goo xamante ne moom da moom bu sëggee di daj buy julli buy parce que solul sol ko bu baax ab booy doole la sol di ko jullee bu sëggee day yëg ngelaw li bu tàngee day yëg ngalaw li di jaar ci ci ci ndunkuru ngam ji waaw fi tubayam jëri kii ngelaw li di fa jaar kooku julliwul lay fo waaw mooy bee nag mu xëcc ko julleen ji du ci concentré wu dara lépp mu ngi ci saa buy sëgg jàpp yére bi di ko xëcc ngir bañ mu feeñ te du tee affaire bi di feeñ te pourtant am na yére moom sol bu jot lan moo ko teree sol lu jot mooy iblis day fowe nit ñi quoi waaw nga koy wax muy jaay ne walla moom nii dina ko xëcc non ba ne baax dinaa ko xëcc quoi nga gis ko buñ paree ñooy ñeent julli mbooloo pare muy julli ñaari raaf nga gis affaire yi di feeñ mu leer na la waa ji nii la doon jullee kooku day font kooku julliwut kooku julliwut day parce que loolu noonu moo ko tey waaw moo ko tey waaw julli moom noo boo amul yére nag même boo nekkee euh, yaramu neen amoo yére amoo dara loo teg sa kaw benn làmbaay yow da ngay julli xur yaa nan mais waxuñu ko kii moo ko gën a am waaw moo gën am lu mu sow mais moo il préfère sol ay yu seere yoo xamante ne nii mënu cee jullee ba may nee na mën na cee jullee moom lay jullee nga jàkka yu bari waaw nit ñi daanaka bu ñuy julli seen awra yi di feeñ waaw te léeg dañuy teg ay xamis kat ci wet gi pour ku kii sol nga gis ñoo xam ne au lieu ñu dem sol bi mais duñ ko sol noonu lañuy ñuy jullee bu ñu sëggee am na yoon dañ cee conscient wul sax dinañ yëg ngelaw li di jaar mais dañ fa nekkul sax di xëcc ñooñu ñëpp ak font la waaw moo tax al imam al hafiz ibn hajar mu ne kon imam yaay ummu salama dafa laaj àttee jigéen ñi tax xam na ne kon mbir mi muy rëy rëyloo mu ñàkk rëy rëyloo ci yam waaw fa fa sa'alat an hukm an-nisa mu laaj kon ci attey jigéen ñi ndax soxla bu ñu soxla isbal mooy bi bàyyi seen kii bi buy wàcc min ajli sitril awra ndax dañoo war a suturaal seen awra yi li anna jami'a qadamiha awra ndax moo leen tànku ndaw si awra la dëggu tànkam yi awra la fa bayyana laha yonente way sa saam leeral ko anna hukmahunna kana seen atte fii dhalika xaarijun an hukmi rijal kene ñoom seen àtte wuute génn na ci àtte jigéen fii haadal maanaa faqat ci maanaa boobu kese mooy maanaawu kene dañ koo soxla waaw waaw xam nga léeg-léeg sariya mu are mu mu mu xaraamal benn mbir mais bu dee aajo ju ju ju massa ju présent dafa taxaw mu daal du koy permettre ab wala permettre ko ñenn xoolal exemple exemple xam nga sol soie soie dafa xaraam ci góor yeneen saa salaam nee na dafa xaraam ci sama góori ji sama góori xeet dagat di yéenu xeet bi pourtant Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu yeneen tubaab saa saa permettre na ko mu sol soit parce que dafa amoon ay góom yoo xamante ne yeneen yére comme que soit dafa nooy dafa nooy moom bu tegoo ci góom yi mooy du ko yëg du xool li góom yëg yooyu yeneen tubaab saa saa permettre ko lool lu tax parce aajo moo taxaw. waaw kon loolu dafa am mu ne ñii nag lool képp lañ defal jigéen ñi mu ne wa qad naqala Iyaad al ijma' mu ne al imam al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maghribi dëkkoon fii Maroc ah, nee na doxal na ne nettali daal ijma' ala anna al man'a fi haqq rijaal duna nisaa kene loolu moom ijma' na kene tere bi yonent bi alayhi salaatu salaam tere kuy buubal léera lool ci xàqu góor ñi la mais jigéen ñi bokkuñ mu ne wa muraaduhu lim ci jublu nag man'ul isbaal yi tere li nga xamante ne nii mooy buubal ay yére li taqririhi sallallahu alayhi wa sallam ummu salama ala fahmiha ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yaa salama da am compréhension mooy lii mooy ñi nga xam ne dañ ne imaamu Nawawi wég ñi wax loolu loolu dañu luy seetaat la te naan affaire bi bu dee ne waa ji da koo def ngir réyréylu dafa xaraam bu dee ne nag du réyréylu dafa nekk loo xam ne yële ñoo ko tënk euh, que ne yenn ñi sib daal fu lu gën a kawe mu ne déet parce que yonent way saasam dafa saxal yaay Ummu Salama radiyallahu anha ci li mu xa li mu compréhension bi mu am waaw illaa lu dul ne annahu bayyana laha annahu aamun maxsuus waaw loolu waroon nañ ko gis al aamul maxsuus mooy texte charia yi day am am am mooy lu général bu amee lu ñëw tënk ko loolu lañ naan aamul maxsuus bu boobaa al aamu yutlaqu ala umumi dañ koy bàyyi mu joy mu joyal bu yonent saa salaam deful woon leeral jigéen ñi seen àtte bu boobaa dañ naan jigéen góor a ci yéen kenn amul droit di sol luy buubu mais bi mu leeralee nag ni jigéen ñi yéen bokk ngeen ci yéen man ngeen a man ngeen a bàyyi muy buubu loolu lañuy xam ne kon nag maxsuus xussifa dañ koo tënk àtte boobu ci xaqu ñi nga xam ne ñooy soxna yi wallahu taala alam léegi mu ne ah mu ne nag imaamul xaafiz rahimahullah mu ne wa tanbiihu kon li nga xam ne nag moom lay bàyyiloo xel al qadru alladhi yumna'u ma ba'dahu fi na kama bayyana mooy dafa leen a leeralal bàyyil loon xel li nga xam ne mooy possibilité li nga xam ne ñoom euh, dayo bi nga xam ne dañuy tere ma ba'dahunna fi haqqihinna kama bayyana dhalika fi haqqi rijal leeralal na leen tamit que ni mooy ñaari sibru yooyu ci la yem buñ ci yokk yeneen parce que bu boobaa mooy mbir yi day ëpp loolu leeral nañ ko te imaam al-Hafiz indi na xadiis yi nga xam ne ñooy wax loolu le mais bon ngir souci de gàttal jarul ñuy dugg ci yooyu mu ne naka noonu mooy jigéen ñi tamit góor ñi loolu la leen leeral mu ne wal xaasilu anna li rijaali yi góor ñi moom ci wàllu yére buy boobu en tout cas yére boo xam ne isaar buy wàcc buñ nee isaar nag mooy suñu tuba yi ci la ñu wax isaar mooy li nga xam ne ci ndigg nga mu wàcc comme ni nga xam ne ñooy armal nga xam ne dañuy sol dañuy teraxlaayu loolu ñuy teraxlaayoo takk ko seen euh, ndigg mu wàcc loolu mooy isaar bi ci kaw bi ñuy def ci kaw jaarale ko ci seen kaw mbagg yi loolu mooy rida mooy di ci kaw léegi isaar yooyu mooy ñun suñu kubay yéeg suñu jiin yéeg suñu yooyu yëpp dafiy dugg am ah. voilà léegi nag mu ne góor ñi dañu seen àq dafa am ñaari xaal lañu am ñaari xaal foo xamante ne xaalu istihbab foo xam ne moom foofu lañ ko gën a soppe ay tubayam yem foofu mu ne wa huwa an yaq an yaqtasira bil izari ala nisfi saq mooy izaaram yem ci diggu euh, yeel bi waaw yeneen may saa saam noonu la doon solo moom ay solom diggu nisfu saq la doon yem boobu mooy bi moom lañ gën a sopp mu ne boobu mooy xaal bu njëkk bi waaw nisfu saq waaw bu ñu paree nañ la wax benn affaire boo xam ne léegi laa ko fàttaliku j'espère que du ma ko fàttal waaw mooy bi nga xamee lii laa bëgg wax nañ ko wax léegi après bu ñu ñëwaat insha allah mu ngi ñëwaat yoo xamee ne rek saa nii la doon solo nga gis ay nit di solo noonu nga leen di ñaawal naan xanaa seen kër dafa taa yow wallahi loolu moom mën na laa génne ci diine bu dee xam nga ndax dangaa gis lu yonent bi saa saam doon def nga koy saboote te képp ko saboote yonent bi saa saam ci kaw xam yow yow moom yow yaa génne sa bopp ci ci waaw wal iyaazu billah te da ngay remettre en cause ne yàlla tànnaluñu ki gën a mat quoi parce que lan yow ay acteur de film nga gis ak façon yi nga xam ne ñoom nga gis léegi ñiy woo di mbiru diine nga xam ne kenn doxalu ci presque lu raar la nga gis koo xam ne nii lay solo ni yonent bi saa saam doon solo nga jàpp ñoon modèle ba pare di ñaawlu li yonent bi saa saam nee woon ndax ay nit ñi koy def am na ñoom yow moo xam tar yu xam ne gëm wala yu mel noonu nga leen di ñaawal ci kaw xam nga ne yonent bi saa saam nii la meloon yow moom yaa génne sa bopp ci diine waaw yow yaa ci génne sa bopp wan iyaazu billah moo tax il faut faire très attention xaal bu njëkk bi te boobu lañ gën a sopp mooy nisfu saaq waaw mu yem ci diggu yel mu ne wa xaalu jawaaz mu am beneen xaal boo xam ne possibilité bu góor gi mën a def buy sol tubëy ak di isaar di ko wàcce mu ilal kàmbay ni mu ñëw ba ci dejjoor yi mooy fi ngay raxas ba fi ngay rax booy booy julli booy jàpp dañ naan ilal kàmbay ni nga raxas ba foofu mooy Euh, al al al euh, ñaari yax yooyu nga xam ne dafay feeñ ci côté ñaari côté yi boo ñëwee ba ko man nga yow sa tubay man naa wàcc yi ba kooku góor gi am na possibilité loolu possibilité mën na koo def même bu dee bi gën mooy ci diggu yeel léegi nag loolu la pour góor ñu c'est ça lu tax manu la jàll parce que bu rombee yonent bay saat saam nee na maa asfalal ka'bayni fa fi wax nañ ko sànk lépp loo xam ne bépp tuwéy boo sol wala isaar boo xam ne dafa dépassé li nga xam ne mooy temps bay nii loolu ci safara la jëm loolu avec hadith yooyu la ñoo imaamu Nawawi di wax ne moom bataran yooyu ak xuyalaa yooyu day wax yooyu dañoo ñëw leeral hadith yooyu ne tëkk yooyu mu doon tëkk ko ne lu nekk ci suufu kaabu yi ah loolu noonu mooy li nga xamante ne nii mooy ku ko def ngir rëy rëy lu ñeneen ñi ne mukk du loolu parce que yaa Salama lii la xalaat lii la saa saa da ko see ñëpp waaw boo kii réeréelu nag daa gën a garaawati moom dafa dugalaale beneen bàkkaar bu gën a tee muy réeréelu bi nekke waaw kon nag bu góor ñaango nisfu saq ak li nga xamante ne mooy ba ci kàmbay nii mu bañ koo weesu mu bañ jàll di dem ci suuf léegi nag mu ne wa kadhalika linnisai xaalan al imam alhafid ibn Hajar mu ne la ko noon rahimahullah jigéen ñi ñaari al xaal lañ am ñaari possibilité yu mën a nekk ci ñoom xaalu istihbaab wa huwa ma yazidu ala ma huwa jaizun lirrijal bi qadri shibr mu ne mooy bi nga xam ne dañ koo sopp wa huwa mooy li nga xam ne maa li nga xam ne yazidu dafa yokk ala ma huwa jaiz li possible li possible mooy lan moom lañ la mujjee wax ci jigéen ñi ci góor ñi lirrijal yi mooy bi qadri shibr mooy boo ñëwee ba ci déjjoor yi foofu mooy li possible góor mën nañu ba foofu jigéen nag foofu mu teg ci tàllal baaraamam mu wàcc te bu boobaa dina laal suuf lu daal di ko loolu mooy li nga xamante ne dañ koo sopp waaw waxaalu jawaaz moo tax yeneen saa salaam loolu la waxoon yaa umu salaam moom moo ñoom ñoo ko laaj soxnaan yi mu dolli leen mu dolli leen beneen sibr moo tax kon li mu njëkk a wax loolu mooy fële ngëneelu gi ci jigéen gën a nekk mooy bu tegee sibr yaa umu salaam moom moo ne boo kon seen tànk yi seen tànk yi day feeñ de yeneen saa salaam mu yokkal leen mais yeneen saa salaam xam na ne en général jigéen bu defee loolu dina ko doy mais loolu it possible mooy selon comme jigéen ñi dañuy wute moo tax mu may leen loolee mu ne kon waxaalu beneen bi waxaalu jawaaz beneen xaal boo xam ne ci jigéen ñi ba léegi mooy lu mën a nekk mooy bu possible gis nañ li ñu gën a sopp mooy lan bi qadri dira mooy ñaari sibir yi dira boobu waxoon nañ la ko sans clairal la bul jàpp ne da ngay teg dira après sibir bi mooy beneen sibir loolu mooy xaalul jawaaz ci jigéen ñi wallahu taala alam waaw mu ne mu ngi noonu kon waaw après leeral na ne li ngi wane lii teqantal bi ci xàqu jigéen ñi mooy li imaamu Tabaraani soloo ca al-Awsat mu jaar ci yoonu Mu'tamir an Humayd an Anas mu ne anna Nabiyya sallallahu alayhi wasallam dafa defal sayyidatu Fatima shibr ci ginnaaw bi mu solee yére ba mu dépassé mu tegal ko ci shibr mu ne ko lii mooy zaylun nisaa waaw loolu ngir leeral loolu le euh, sallallahu alayhi wa kon mu ngi noonu kon nag affaire bi euh, moo tax imaamul xaafis mu ne wa istanbatu min siyaaqil xadiis anna taqyiida bil jarri xaraja kon bu boobaa moom dafa dëgëral ne du lu imaamu Nawawi euh, wax ak ñooñu ne day fa tëgg loolu du loolu moo gën a dëgër te ku koy def ngir rëy rëylu la parce que avec ñii moo tax ñu ne waxu Seydina Abu Bakar bi manoo ci manoo ci manoo ci sukkandiku parce que Seydina Abu neewul dama koy bàyyi nee moom dama koy jéem a yëkkati mais saa boo ko yëkkatee comme rek ni ngay solo yenn tubéy yoo xam da nga koy sol surtout boo la yorul ceinture muy buubu muy wàcc ngay xëcc boo doxee di ko muy wàccaat mais mu ne kooku mu ngi def li muy def nee na sa man dama koy xëcc dama koy jéem a xëcc mais affaire bay wàcc mu ne ko yow defoo ko ngir may réyu waaw te kooku mu ngi def affaire bi bañ a am alors moo tax mu ne lii dañ ciy jàng ne kon bu ne euh, euh, yonent sallam bu ne borom bi du xool yawmal qiyam ki nga xam ne day buubal ay yéreem bataran ak xoyalaa ak yooy ngir rëy rëy fuugarewu loolu xa wax jooju xaraja lil ghalib waaw mooy maxrajal ghalib mooy loolu mooy la al loolu la mooy en fait comme que lu bari ñuy sol di buubali yére dañ koy def ngir rëy rëy lu moo tax yonent bari saa saa waxe loolu waaw te loolu ci ci ci ci ci ci kenn du ci bàyyi xel waaw wax joo xam ne dañoo bari di ko waxale nii waaw yow manoo ci tënku ci lool rek ne comme que lii la wax man ci lii laa yem mooy exemple boobu bu classique bi suñu bo suñu borom bu ne bokk na ci jigéen yi nga xam ne dañ leen a xaraamal yéen góor ñi ngeen takk leen mooy jigéen ñi nga xam ne seen da ngeen a takk ab soxna bi ngeen takkee soxna suuf ko moom amoon na doom avant amoon na doom avant mu am doom yu jigéen avant yow nga takk ko moom femme boobu suñu borom ne kooku moom jigéen boobu noonu doomam jooju xaraam na leen bi nga xam ne fii daa nekk fii xujurikum mooy ñoom dañoo ñëw bi ñuy sëy si indaale jigéen boobu seen doom yu jigéen yooyu mais est-ce que ça veut dire que léegi bu ko indaalewul nag xam gi mën na sëy si fekk moom doomam yu jigéen gi bon majeur na ba dëkk feneen wala autonome na waa léegi est-ce que ça veut dire que man bu ma takkoon benn femme boo xam ne dafa am jigéen boo xam man ma takk femme bu am bon quarante cinq ans exemple laa lay jox ngir mu leer sauf que moom am na doom ju am dix-huit ans bu jigéen mais bi muy sëy si indaale wu ko est-ce que man dama naan bon alxuraan daal li tere da euh, man ñoo takk suñu doo doo euh, doomu suñu soxna yi nga xam ne ci suñu kër yi lañ nekk est man man naa xalaate noonu ne comme que nekkul sama kër bon denc naa yaayam man dama ko ci teg ah est-ce que loolu loolu yaakaar nga ne bon euh, imam Ibn Hazm moom daa jàpp ne oui c'est ça ah. mais loolu dëgërul du parce que mafhumul xaalis la <laughs> kenn mënoo denc kooku waaw mënoo ko ba kooku mënoo ko denc moo xam ñëw na ci kër gi wala ñëwu fi ñoo ci yem daa waxe nag lu bari jigéen ñi bu ñuy sëy doom ya ñu am dañ leen di ëndaale moo tax borom bi waxee noonu mais tekkiwul ne bu ñëwul que ne waa ah waa ñëw bi la wax mu nekk sa sa tante sa kër bu fi nekkul ça veut diir que kon mën naa takk yaayam takk ko moom loolu manu la nekk loolu c'est impossible voilà kon loolu dafa leer loolu mooy mafhumul ghalib loolu kenn du ko ci mafahim yi nga xamante ne nii euh, mooy bu ma waxee wax la la ma ciy dégg ca gannaaw sous-entendu waaw waaw am na bii nag loo xam dafa bari ñuy waxe noonu loolu kenn du ci bàyyi xel mu ne bii ñii kon loolu la parce que ñi ëpp ñuy sol ay yére di ko buubal ay rëy rëylukat la te loolu dinañ ko gis xam nga eh, eh, imaamu Nawawi rahimahullah aaya yi ñu doon gis bi muy ubbi affaire bi xam nga Qaaruna la doon wax histoire Qaaruna na Qaaruna hadis bi ñu la naan mooy ñëw bii di ñëw bi ci tegu deuxième hadis bi tegu bii di ñëw bi ci teguwaat am nañu ne kooku yeneen saa di wax te ñu tudd ko sànq ne waa ji soloon ay yéreem génn di réy réylu suñu borom pëtëxal ko ci suuf si ah ni suuf si na ko jël am ñu ne kooku xaaruuna la mooy en général nit ñi koy def te boo gisee buur yi koy def ak kii yi noonu la ah ngir wane ne ñoom du ñu moroomu gaa yeeg walla ñoom dañu toll foo xam ne ngir réy ñu ne nag ñi ëpp ñoo gis ñu koy def loolu la moo tax yonent lay saab-saab waxee loolu waaye tekkiwul ne man bu ma ko defee te boo réeréer lu taxul man dara ne wu ci mu ne ah kay daraa ngi ci kay mooy def nga li ñu tere ndax fa lu nekk ci suufu dëgg tànk ci loolu yonent saa saa nee na safara la jëm léegi kon mu ne loolu dañ koy jàng fii ah wa annal batara mooy li ma wax léegi lay wax wa tabaxtu wa tabaxtura mazmumun walaw liman shabara sawba waaw mu ne gis nga rëy rëy puukarew loolu dañ koo ŋàññi sariya da koo bañ même ki nga xam ne sax yëkkati na yéeréem ba nisfu saaq yem ci diggu yeel bi wala boobu mu yem ci conc yokk même alhamdulilah kooku même bu ko bu defee noonu nekk jikkoy rëy lu am ko loolu sariya teewul li mu nekk jikko yoo jële waaw mu ne walladi yajtami'u min al adilla anna man qasada bil malbuusil hasan voilà léegi nag nga ne ma moo attention mais yow kon sol ko bu rafet ak yooyu ñu ne la loolu da loolu daa am lu ci nekk ñu ne la loolu tontu nañ la ci de loolu tontu nañ la ci laa wax yonent bi alayhi salaam moo ko njëkk a leeral hadith bi njëkk a gis hadith 612 ci buntu bii ñu nekk wa an Abdullah ibn Mas'ud leeral na radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala laa yadxulul jannata man kaana fii qalbihi mithqaalu dharratin min kibr mu ne yonent bi alayhi salaam nee na bu dugg àjjana képp koo xam ne pepp réy nekk na ci sa xol am benn waay bu jóg ne ko mais inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan waaw mais yonent sallallahu alayhi wasallam mais nit ki ah mais da ngay nit ki day bëgg sol bu bëggee sol yére boo xam ne day day nam day bëgg yére nekk yére bu rafet ay dàllam nekk dàll yu rafet yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko nag inna allaha jamilun yuhibbul jamal waaw non yàlla dafa taaru da bëgg taaru al-kibru batarul batarul haqq wa ghamsun nas rëy rëy bi may bi may wax mooy bañ dëgg di jañ dëgg doo nangu dëgg ba pare xeet ña ca ne xeet nit ñi kon loolu leer na mooy kon yow col ko gi kan moo la ne yow foog bala nga sol lu rafet rek il faut mu nekk loo xam ne day buubu déedéet loolu mën na nekk kon mooy nit ki mën naa ne sol li nga xamante ne da koy sol lu rafet waaw wa amma wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith mu koy doxal waaw kon nag wa amma wal batar ak yooyu noonu mooy nit ki mën naa solo rafet waaw ngir feeñal izhaar ni'matillah ngir feeñal li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla yi nga xamante ne nii moom la ko defal quoi te ne loolu dara new ci di sol loo xamante ne ngir wane xéewal gi la yàlla defal waaw moo tax waxoon nañ woon nañ la keroog ci hadis biñ la wax léegi ne borom bi yonent yonent bàyyi saar saam nee na moo tax al imaamu daal di solo wéral ci hadis bu jaar Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi mu ne yonent saar saam nee na inna allaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala fàttali nañ ko keroog borom bi daa sopp gis jeexitalu xéewalam mi ci jaamam it te imaamu Nasaa'i daal dinay solo na ko noon imaam Abu Dawud imaam Ibn Hibbaan solo na ko ci wéral ko alxaakim na ko noon xadiisu abul ahwas Awf ibn Malik al mu jële ko moom ci baayam waaw mu ne yonent baay saa saam damaa gis waaye ma sol yére yoo xam ne yu ràpp la waxoon naa la kooku moom dëdduwul àddina dëdduwul àddina moom maax la dëddu yonent baay saa saam gis ma ma sol ay yére yoo xam ne dañoo ràpp quoi yonent saa ne ma idaa ataaka idaa ataaka allahu maalan falyara atharahu alayhi ne ko yow <laughs> bu la yàlla joxee alal xéewale la ne gis jeexitalu xéewal yi ci sew na koy gis mooy wax maa bi ne ma dina bi ko faa gis dee deelu te yow yàlla jox da la ngay sol ay yu dagg te yow yàlla may na la loo amee yére yu correct sawaay loolu kenn wax ko waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam kon ci kaw noonu lañu yem ci xadis boobu bii di ñëw ñu gis xadis bi ci tegu insha allah muy xadis cinq cent dix-sept